abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu ash-shafi'iyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi al-arba riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa azka tasliim fi albaabi saani baabu tawba kon insha allahu taala ñu ñëw àggale fi ñu yemoon mu doon xadis numéro dix bi fukkeelu xadis bi ak juróom-ñeent mu ne woon wa an Sirr ibn Hubaysh comme niñ waxoon ci biir weesu insha allahu taala du nekk loo xam ne lu ñuy jàngaat la ndax dafa xawoon a gudd boo bu ñu fàttale ko ci jataay bii ñu génn walillahil hamdu wal minna agsi woon nañ fi nga xam ne waxoon nañ ci li jëmoon ci masu alal xuffayn bi nga xam ne Seydina Zir ibnu Hubayshin rahimahullahu taala nee na looloo ma taxoon xëy moo tax ci beneen riwaaya bi comme ni nga xam ne noon la ko al imaamu Daarimi mu ne gadawtu daal di soloobe mu ne xadawtu damaa xëy dem ila Safwana ci Seydina Safwan ibn Assal am li ko laaj loo xamante ne nii dafa dafa dafa dafa ñëkk daal ci sama xool ba defe naa leer ci li nga xamante ne nii mooy eh, almasru ala alxuffayn kon loolu foog naa eh, junjoon nañu ko ci hadis yi jiitu woon mooy di laxas di takk boo amee lu la doy ci loo war a xam ci diine mu jaral la nga génn ngir dem daal di koy sàkku ji comme li ñu waxoon ne boo amul euh, boo bu dee mën ngaa wooteeg yooyu man naa woote waaye daal mooy yitte gi moom foog nga def ko moom waaw foog nga def ko ngir xam loolu le euh, ngir sàkku ji xam-xam muy li gën a màgg lu nit daal di sàkku léegi ñëwoon nañ ba bi mu nee ko est-ce dégg ci moom man nag damaa xam ne ndaw yow saxaabi nga woon ko doon ànd ak yonent bi alayhi ah damaa bëggoon nag nga xamal ma man daal ci mbiru maso alal xuffayni ndax dégg nga ko moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ci tudd dara mu wax ko li nga xam ne bu dee kiy tukki ñaata yoon ñaata fan lay la mën a masa ak ki nga xam ne moo nekk ci dëkk bi mooy tukkiwul léegi nag wax ko tamit ci yan condition ci yan condition la koy defe lan condition la ñuy masaawe est-ce que ba mu def janaaba walla bu dee ku tojal toj bu ndaw gi loolu man nga cee ak waaye bu dee janaaba da koy summi léegi nag Seydina Zirr ibn Hubaysh di continuer waaw bi mu ko leeree lay loolu mu ne ko waaw fa qultu nee ma ne hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an nee Ah. ma ne ko léegi hal sami'tahu ndax dégg nga ko moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yow yow yow Safwan yadhkuru muy tudd hein ah, fil hawa ci wàllu bëgg ak cofeel bu nit ki am digganteem ak boroomam waaye digganteem nit ñu baax ñi ak cofeel gi war a dox diggante nit ñi est-ce que loolu dégg ci muy lamu ak bëggeel est-ce que loolu dégg nga yonent ba lay wax ci dara waaw qaala Seydina Safwan ibn Assal radiyallahu anhu al-Muradi ne ko qaala mu ne ko naam nee mu ne ma ah kay est-ce que dégg naa kay yonent ba lay daal di ciy wax dara léegi nag mu commencé di ko nettali nag fa ci ban condition ci ban xew-xew moo la ci la déggoon yonent bi alayhi salaam di wax lii nga xam ne Seydina Zir ibn Hubaysh bi mu ñëwee lan moo ko jógoon taxoon a jóg nee na man masoalal xuffay yi moo xawoon a di masaa ci xuff yi moo xawoon a defee leer ci sama xol ma ñëw uta ñëw ci Safwaan ngir mu leeral ma ko radiyallahu anhu bi mu ko leeralee mu laaj ko leneen voilà leneen ko tax a jóg mais am na yeneen ndax man nga ñëw li la tax a jóg nga ñëw ba foofu nga am yeneeni question bul ne ah non ah ruus naa koo laaj déedéet laajal yaa gekki jara laaj ginnaaw ba nga xam ne jar naa laaj laaj ko nga am ci ay question bul dem ñibbi defe ay jax-jaxal yoo xam ne fu nekk nag nga naan ho oh, bu ma ci déedéet laajal waaw mu ne ko kon ndax dégg nga ci lool mu ne ko ah kay dégg naa ko kaay nag ma wax la ci yan condition ak nan la ko waxe woon moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii wane ne Seydina Safwan dafa takk bu baax la nga xam ne mooy la yonent bi alayhi salaam doon wax ci loolu ba daal di ci xam wa jàppaale sax yan condition la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxe woon mu ne kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi safar mu ne dañoo ma soon a nekk ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci benn tukki waaw mu ne fa bayna nahnu indahu id naadaahu a'rabi nee na ci tukki bi liñ ci newee am benn jamono ñu nekk ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam id ca saate rek benn kii rek ca ca ak saa rek am benn ñu jekki rek id naadaahu mu daal di koy woo a'rabiyun benn kaw kaw waaw benn kaw kaw daal di woo yonent bi alayhi salaatu wa nan la ko woowee mu ne bi sawtin lahu jahwariyya waaw ci baat bu kawe dafa yuuxu ca kaw waaw <laughs> moo tax am na ci riwaayo yoo xamante ne nii <laughs> Seydina Safwan radiyallahu anhu comme ni ko al imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi am nga fi al imaam ki nga xam ne mooy an-Nawawi rahimahullah biñ ko géejee hadiis mu ñu jàng ko keroog nee na nee woon na eh, eh, rawahu Tirmidhi wa ghayruhu wa qaala hadiisun hasanun sahih dina ñëw ci loolu bu ñuy jeexal waaw mu ne soloo na ko al imaamu Tirmidhi wa ghayruhu ak keneen ku dut moom voilà mu ne hadiisun lii hadiis la hasanun bu baax sahihun bu wér imaamu Tirmidhi rahimahullah solowu ko ci benn bërëb kese waaw am na feneen boo xam ne beneen riwaaya boo xam ne bokkul ak bii nii ko al imaamu Nawawi indee comme bii beneen boo xam ne ci la ko solo Seydina Safwan radiyallahu anhu mu ne fa naadaahu rajulun kaana fi aaxiril qawmi bi sawtin jahwariyyin aarabiyyun jilfun jaaf fa qaal yaa Muhammadu yaa Muhammad sallallahu alayhi wa waaw ci riwaaya boobu mu ne ñun daal bañ ñëwee noon rek fi ba'd asfaar yi lenn ci tukki yi ñu amasoon a ànd ak yonent mi alayhi salaam benn waay daal di koy woo tamu nga woon ca gannaaw mbooloo mooy moom ca gannaaw la ne woon waaw xaarul jege si ñëw ba jege yonent mi alayhi salaam mais fa nekk. fa la nekk rek yuuxu yoo yonent bi alayhi salaam doo wër ci ban bu kawe mu ne kooku ab araab yi la woon boo xam ne xamul woon le savoir vivre waaw nan la ñuy doxale kilifa nan mooy li nga xam ne noonu sax mooy dundu gu mooy doxalin gu correct waaw <laughs> waaw fa qaala ndax li mu jëfalee ko wane waaye nañ def attention de waaw gis nga kaw kaw bii foo dégg ñu naan kaw kaw ab kaw kaw ñëw def yëfi kaw kaw bu mu tax mukk ñu tuutal ko ah jamais jamais jamais jamais <laughs> oh barki yàlla laa gis nga kooku noonu amul kaw kaw kaw kaw boobu bii yi ñuy wax ni ak yeneen kaw kaw yi ñuy wax kaw kaw ba ñëwoon tuur ja ci ci ci euh, euh, euh, Maalik inda Sahihayn radiyallahu ta'ala anhum waaw mu ne dafa ñëw fa baala waa ji daal di eh, tuur ndox ci ci peggu jàkka ji ci benn wàll ci jàkka ji waaw nit ñi jóg waaw nar koo pamti pamte yeneen ci bari saa saa ne leen eh, eh, la taqta'u alayhi bawla la la bu leen dog ci moom li nga xam ne mooy ay ay ay tuur ndoxam bàyyi leen ko <laughs> kaw kaw bu tuur ndox ba pare ah waaw yonent bu nee na yonent lay saa saa mu wooma waaw ma ñëw mu xamal ma nekk ne eh, li nga xam ne fii bërëb la boo xam ne jàkka la tudd dañ fiy tudd yàlla di ko fi sant waaye kenn du fi def yu salte yii nii waaw waaw mais kaw kaw bi dafa kii ba comme que gaa yi ko naroon a pamti pamtee mu ne allahumma e yow sama borom waaw irhamni wa muhammadan waaw man yërëm ma maag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala tarham maana ahada waaw maag Seydina Muhammad kese tawul yërëm ginnaaw maag moom kenn yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet laqad hajjarta waasi'an daal di ngay tënk nga xatal nga lu yaatu muy yërëm nga dégg yàlla gi ni mu yaatoo nga bëgg man ak yow kese ñoo ci ne moom ñun ñun rek la pour ñun rek. mais kaw kaw yooyu ngay dégg ak yu mel noonu nekk ay saxaaba mais ñoo raw ñu ci de mooy ku dutuf saxaaba ñoo raw kaw kaw boo moo la raw ci lu amul benn sikki sakka waaw saxaaba yi nag radiyallahu anhum suñu borom moo leen di fee moo moo def ñuy feeñoo nu ne waaw parce que bu ñu mel woon noonu noonu mu def ñii mel nii ñii mel nii ñii di def yoo xam ne du noonu ñu leen di corriger bu boobaa bu doon ñoom ñëpp ah ni nga xam ne loolu mooy li leen boroom bi def ci dëgg-dëgg noonu la leen boroom bi bàyyee ci kaw suuf saa ñuy def benn erreur kon nan lañ leen doon mën a corriger ba ñun ñuy ñëw ci seen gannaaw xam ne lii war ñu koo def moo tax suñu waroon def bi sharia bi wàcc am ñuy def ay erreur di def ay kii muy ñëw di jubbanti ñii di jubbanti ñee waaw waaw moo tax bu dégg kaw kaw bi nga naan oh nu moo raw sa sëriñ yow miy dégg ak kiy wax yépp ku ci am sëriñ wala nga am seex moo ko raw foofu non loolu sax dafa tuuti boo leen boole woon lépp lu ñu naan sëriñ ginnaaw saxaaba yi laa wax de taalibey saxaaba yi ba ilaa yawmi diin nga boole leen ñoom ñëpp ci balance teg benn saxaaba moo xam ne kaw kaw la woon kaw kaw bee leen ëpp daraja fa yàlla <laughs> voilà loolu il faut que ça soit très clair yonent bale sa sama koo xam ah faut pas yaakaar ne fii lañuy wax di saa euh, di di di di sànni yonentu Yàlla saa saa moo ne ci hadis boo xam ne mu ngi sahih law anfaqa ahadukum ahadukum ahadukum mithla dhahabin Uhud mithla Uhudin dhahaban laa laa yablughu mil'a ahadihim wala nasiba Allah yonentu Yàlla saa saa nee na ashaabi ashaabi Allah Allahu akbar Allahu akbar <laughs> mu ne maa ngi leen di mooy tënk kuloo sama de waaw sama sahaaba yi law an foog gis nga bu dépensé woon ci alalam lu mu man di am waaw misle Uhudin lu mel ni Uhud gis nga montagne Uhud ni mu toll waaw la bu leen ngañ sama saxaaba yi de man alayhi salaatu wassalaam maa leen koy wax asaabi asaabi sama saxaaba yi maa ngi leen di moytunoo sama saxaaba yi de laa tasubbu asaabi falaw anna ahadakum bu doon kenn ci yéen anfaqa misla uhudin zahaban allahu akbar kenn ci yéen bu dépensé woon lu toll ni li nga xam ne montagne Uhud ci or mooy keneen pour saxaaba <laughs> ci or mustarax ko ngir yàlla bu sellu sellu mu ne malgré lool kooku def te bokkul ci saxaaba yi maa balaaxa jotewul mudda ahadihim <laughs> muddu kenn ci ñoom mooy muddu xam nga muddu euh, euh, euh, bu ñuy génn zakatul fitr azaka muurum koor zakatul muurum koor muddu nga xam ne mooy xam nga saa mooy arba'atu amdad solaat mooy euh, euh, instrument boobu ñu nga xam ne benn kii la bu ñuy natte pot wala yu ñuy xamee volume ne lii lii la benn bi ki nga xamante ne yeneen ci wàllu saa bu tibbee benn teg loxoom tib ubbi ko feesul bay ren def mu yem mu sotti benn boobu loolu bu toll benn ñeenti yi mooy saa moom lañuy ñuy génne muurum koor pour beneen mu ne benn bi kese waxul ñeenti de benn bi ci ñeenti yi kese. ab saxaaba génne lu toll noonu ñeneen ñi génne lu toll ni ay montagne lu toll ni Uhud ci or mais jotewul benn tibbub saxaaba boobu mu mu mu mu saraxe wala nasifa du caagante ne sax li nga xam ne mooy mooy mais waxu wala jege na mais jegewu ko mais xaajal bi sax jegewu ko Allahu akbar kon nag <laughs> bul foog ne fii dañuy wax bi asaaloo ah. <laughs> bul foog ne dañuy wax bi asaaloo moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xam ne noonu la ko euh, taalibeem bi Cheikh Ali Harazim Barrada daal di waxe ci jawharul ma'ani euh, euh, jawahirul ma'ani waaw ci jawahirul ma'ani mu ne way man damaa laaj suñu sëriñ Cheikhana dama koo laaj ci est-ce que kii bi wute bi boroom xam-xam yi di wute lenn ci boroom xam-xam yi naan est-ce saxaaba boo xam ne mooy ci bu dee waxi tey dañ naan mooy ci ñi nga xam ne ñu yemamaay ñi la mooy ñi nga xam ne dañ naan bu doon tey ci suñu côté quoi ndax ñoom dépassé nañ lool mooy li naan lambda mooy saxaaba boo xam ne comme ab araab yi wala ñi nga xam ne xamewuñ ne kooku est-ce que moom al-maxtuufu alayhi ki nga xam ne moom nitu yàlla la boo xam ne borom bi da koo ubbee wala yu ñaar ñoon moom est ce que kooku moo gën bi nga xam ne moom sax àggul daraja yi nga xam ne mooy saxaaba yu mag yi waaw buñ ko mënoon a wax euh, ci suñuy terme ngir mu gën a jege waaw mooy est ce que ci ci ñaan moo gën a tuuti ñi gën a tuuti ci ci saxaaba yi pas tuuti ak mais ci wàllu daraja bu ci tawoo ci biti nii li ñu wane ci biti est ce que kaw-kaw yi nii est kooku ak ki nga xam ne wàllu yu plein boo xam ne borom bi da koo ubbee waaw. ñaar ñooñ kan moo gën Seydina Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ne loolu borom xam-xam yi dañ cee wute ñenn ñi ne al-maftuuhu alayhi moo gën ko waaye mu ne waaye ñeneen ñi ne saxaaba bi moo gën waaw saxaaba boobu ak li muy tuuti fa mooy loolu sax du kat du du du du expression bi nga xam ne moo jàpp waaye pour leeral pour pour pour jegeñal mbir mi bi nga xam ne moom lañ jàpp ne moom ay dafa tuuti mbir ci biti nii. par rapport ak buñ ko buñ ko gam-gam leen ñeneen ñi mu ne ñi ne kooku noonu moo féete kaw al-maftuuh alayhi ñooñu ñoo am dëgg te bokk na ci lim tegtaloo moom ak Cheikh Ahmad At-Tidjânî radiyallahu anhu mooy hadith bii ba wax. te yonent bi alayhi salaam wax ko mu nekk ci sahihayn wa qad rawahu al imam al bukhari wal imam muslim ibn al hajjaj an abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaam nee na la tasubbu ashabi falaw anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu waaw loolu voilà ñooñu ñooy ñi xam dëgg dëgg ah kan mooy saxaaba waaw léegi nag ngay gis koo xam ne da ne woon taalibeem la <laughs> waaw danaan taalibe Cheikhu Tijaani da radiyallahu moom mu ñëw bëgg a féetale sëriñam kaw saxaaba yi waaw kooku mooy ñàkku teggin bu rëy la def premièrement mooy réere ne njàngaleem sëriñam waaw te dem na à l'encontre sëriñam li mu li nga xam ne te loolu mooy la gis c'est mooy sëriñam kese loolu dé daa fekk li mu wax noonu la mooy Seydina Ali doon wax radiyallahu teg leen dëgg door andi nit ñi waaw waaw moo doon tax moo taxoon mu doon wax naan samay wax dee ko teg ci misaanu sharia waaw bu ma waxee jël leen sharia ak samay jëf ngeen daal di koy méngale xool est dëppoo naa moom wala déet te loolu du waxu fair play de ñooñu xamuñu woon loo te wax ju mel noonu képp la ñoom imaamu Malik ñoom imaamu Shafi'i imaamu Ahmad ñoom imaamu Abu Hanifa radiyallahu anhum ci lañ waxe ku nekk façon ba nga ko waxe te loolu mooy dëgg ci boroom xam-xam bu rek bu sama wax wuuteeg waxu yonent baay saa saam jël ka'inan man kaan dóor leen ko ci ci ci ci bi comme l'imam Abu Hanifa doon wax waaw radiyallahu anhu yow loolu ñépp leer nga ñëw. bëgg a jënd ay nit parce que nee nañ yow da ngeen a sa sëriñ nag nga bëgg leen a fe tege ci saxaaba yooyu euh, taalibeem bi si Cheikh Ali Harazim radiyallahu anhu doon ko du waxuma lool mais yow nga bëgg a ñëw ñi dina màgg sax ay ay Seydina Ali Seydina Abu Usman ah euh, Abu Bakr radiyallahu anhu nga bëgg yow sa sëriñ teg seen kaw yow da ngaa wéradi wala da ngaa kiti kay na wala lan moo la da naan ci ndox mu bon mi wala da ngaa ci ñax mu bon bay bay xalaate noonu wala di jàpp ne loolu mën naa <laughs> waaw <laughs> kon nag loolu lu ama am solo waaw amaana da waay ay guddal ma danaa fi guddal parce que suñu doon jamono dañoo ñàkki teggin ñu bari suñu waaw ba pare di woote woo naan ñooy taalib ay ay ay ay ay yoo xam ne xamuñu sax ñoom lan mooy seen pas-pas ak lan la ñu jàpp ak lan kii jànguñu leen li ñu bind xamuñ ci ñoom dara lu dul riirandoo kese inna wajadna abaana ala milla ala umma wa inna ala atharihim muqtadun loolu rek a fi dañoo fekk suñuy bàyyi suñuy maam ci wu yoon mu nekk euh, lii ma nekk ko waaw ndax xam lan moo la ci indi lan moo tax nga nefa lan moo lan mooy cosaani mbir la tegu ci alquran ak sunna daanaka ñi la ci mën a tontu bàyyiwut waaw ay bërit kese ki daanoo ki fexe ci rek di wane ne walla ñun xamaasa geeg yooyu ñun ñoo nekk ci mbir mi de mbir du loolu al ilmu qabla al wal amal waaw baabul ilmi buntu xam-xam laata ngay jëf ak laata ngay laata ngay wax ak laata ngay jëf voilà kon nag ah dañ ñëwaat ci suñu sang bii di kaw kaw bii malgré nag wane na ci biti loo xam ne ci biti nii du teggin waaw waaye borom bee bëgg yooyu di feeñ ci ñoom mu leen di corriger moo tax ca suuratul hujuraat yi kaw kaw kaw kaw yëpp yi nañ defoon waa banu tamim waaw. ñëw taxaw fële bi jël ñu mbéeru yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan ko yaa Muhammad naan ko yaa Muhammad uxruj alaynaa yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uxruj génnal alaynaa ñëwal ci ñun waaw waaw fekk mu yonent bi alayhi salaatu wa salaam a ngi dallu ci lenn ci këru so ci néegu soxnaan ba suñu boroom wàcce alquraan waaw ba suñu boroom wàcce inna alladhina yunaaduunaka min waraa'i al-hujuraat aktharuhum laa ya'qiluun waaw yonent bi alayhi salaam mu ne ko ñi nga xam ne ñoo lay jël mbiru waaw taxaw fële di la yuuxu naan yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw li ëpp ci ñoom di ñu xat waaw loolu borom bi da koo feeñale ci ñoom saxaaba yoo yële ngir jàngal ñu ñi nga xam ne ñooy dono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bi al-ulamaa'ul aamiliin boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam da yàlla tax bu ñu nekkee ñoom ana nan la ñuy comporté ak ñoom ndax du duñu dara lu dul ndono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam da koo doon ku ne am na lu jël ci moom ñu leen di xoole bëtu ña nga xam ne ñoom lañu ñu doon di leen wekk di leen màggal di leen yëgati pa di leen jàppe comme si ay yàlla lañ déedéet ay jaamu yàlla la ñu nangoo topp seen borom ñu daal di leen nangul lool waaw loolu la kon nag ñu xam kon araab yi bi <laughs> nga xam ne xamul savoir bi waaw waaye il fallait mu mel borom bi wane ñu ci ñoom ñu mel lii ngir ñu mën a jàng lii ku ñëw ñaata génération ñoo jàng hadith bii jàng ci ay teggin nan lañu war a tegginoog borom xam-xam yi nan lañu war a tegginoog doon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam loolu fan la kan lay dellu lépp lu ñu ci xam ginnaaw ba xarit ba ba ko yonent bi sallallahu alayhi ba ko Seydina Safwan ak ñi doon jëflanteeg moom rapporté ñu jàng ci loolu képp ku def dara ci alxuraan ak yi ñuy nettali alxuraan di leen corriger képp ku ci xam dara ba tax ngay comporté woo di comportement yu baax yiiw ga nga am day dellu ci miizaanu haaza saxaabi al-a'raabi waaw day dellu ci ci ci moom te du la wàññi dara yow moomale bon kon nag faut faire très attention yoo xam ne waxuñu ay n'importe qui de wallahi humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñii ñooy ñi nga xam ne ki leen mooy ci borom bi belli mooy ki leen yar mooy ci borom bi wa kafa te képp ku amatul lees bi seet ci yow waaw <laughs> Allahu kon nag bu ne <laughs> ca beneen riwaay al imaam at-Tirmidhi yu rahmatullah alayhi mu ne am ku ko woo benn kaw kaw boo xam ne ca gannaaw la newoon waaw ci baat bu kawe ne ko ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ne ko ay eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> moo tax moom yaa Muhammad la wax parce que kaw kaw la day doon a ñëw xamul teggin yi moo tax gis nga moo taxoon ma ne la ay yaa Muhammad rek toog di wax képp ko wax saa nga wax sallallahu alayhi wa sallam saa mooy sang bi julli rawatina julli ci moom kooku moom jikkooy kaw kaw la yor wallahi jikkooy kaw kaw la yor ñooñu fi dëkk ci àll bi comme li al imam ah li al imam ah waxoon <laughs> ah li al imam waxoon ban imam borom tafsir bi tam dëkkoon àndalu bi turbee may kii <laughs> ah Ibn Hayyan voilà Ibn Hayyan Abu Hayyan Abu Hayyan <laughs> al imam Abu Hayyan Ibn Hayyan al imam Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala ci al a'rabu ashaddu kufran waaw bi koy tekki leeral na ko bu baax ne kaw kaw moom ah eh, foofu baa ngeen ne kaw kaw mooy ki nekk ci ci ci àll ah. <laughs> ki nekk ci àll bi ba tax gaay bu ñuy wax ñu nekk fi naan ay am ci walla kaw kaw yi xool te ba kan moo dëkk ay ba wala ñoomin siin Saalum ak ñoom Kajoor boobu mooy ki nga xam ne xamul diineem <laughs> waaw wala aasha fil qabri saway même bu dee ne ci pare bi lay dunde bu xamul diineem waa ji kaw kaw la <laughs> waaw ma ne palais présidentiel rue de Rome xaw ma président Senghor <laughs> képp ku fa yeewoo taxamoo sa diine xamal ne yow boobu kaw kaw la kon bu ñu kaw kaw yi ñuy xool nan ñoo dëkk Kajoor ak Bawol ak Siin ak mu ko jarul sori ku xamul sa diine rek ak noo am ci at kilifa nga ci wàllu ay âge dinañ la wet waaye nag kaw kaw nga ci wàllu diine <laughs> kon al arabu ashaddu kufra léegi kon <laughs> kii arab yi la day door a ñëw xamul teggi nii xamagul te jàngala xama ñëw na fi mu war a defaroo mu ne ya Muhammad <laughs> sallallahu alayhi wa sallam léegi nañ ñëwaat fiñ ñëwoon ci beneen riwaaya bi nga xam ne moo nekk fii ci Riyadou Salihine bon imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mooy moo ko solo leena bi nga xam ne ci la ko yuuxu noonu naan ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sawtin lahu jahwari yuuxu ba ca kaw mu ne fa ajaabahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahwan min sawtihi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu lu mel ni comme ni ko yuuxoo noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxee ci kaw ne ko haa um <laughs> haa um moo jël wala maa ngi haa um yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maa ngi ñëwal maa ngi nii yow mi may woo loo loo loo man man man huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw xam nga barki yàlla laa wax <laughs> oh <laughs> gis nga xam nga ne tubaab yi saa saam sànq maa ngi doon wax ne suñu borom da ne innal ladina yarfa'una xam nga ba da wax innal ladina yunaadunaka waaye mooy ñi nga xam ne tamit dañuy yëkkati seen kàddu yi fawqa sawti nabi waaw. di yëkkati seen kaddu yi ba muy gën a féete kaw kaddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne yéen ñi gëm yàlla nangeen ngeen moytandi ko na ngeen faire attention waaw na ngeen def ngandima attention waaw ndax innal ladina yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ci ñaareelu laay bi mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen yëkkati seen kaddu yi muy féete kaw kaddu gi yonent bi alayhi te bu leen ko eh, di gën a yëkkati eh, boo yéen di wax moom li yuuxu te kaw bil qawl ci kaddu ko jahri comme ni ngeen di yuuxu wante wax ca kaw seen biir ba'dikum li ba'd ni ko ñenn ñi di defee ñeneen ñi. an taxbata ndax li ngeen di risqué ah te mooy ñu tiim yi dara dal seen taw bu boobaa mooy an taxbata mu simtee ko yàqu amalukum seen jëf yëpp ñu ngeen mosoon a jëf wa antum te boobaa yéen la tash'urun yëgu ngeen di seen na waaw loolu ngay risqué yeneen ci wàllu saabsaab yëpp ma leen guuree comme si ah moo tax lenn ci borom xam yi foog naa al-imaam al-haafiz ibn Hajar ah, bu ma juumal rahmatullahi alayhi moom laa gis muy loolu ci al-Fath mu naan yeneen may saasaam dafa yuuxu ci kaw wax ko lu lu mel ni même kaddu gi ko araab yi wax ngir bañal ko loolu ndax bu ko yeneen may saasaam tontu woon ndànk mooy ah, kaw kaw bi gis naa kawe baatu yeneen ci baalu li nga xamante ne nii mooy ay jëfam yàqu yeneen ci baalu saasaam yëkkati kàddoom. ba xaw a mel ni moom kaddu tolloo kaddu gi nga xam ne moom la ko kaw kaw woo ne ko um. waaw waaw ne ko haa um haa um waaw ma sha Allah neew ko e viens yow yow ñëwul yow ko dara ay lu yóku nii yow rek moo la dal dëkk ci déedéet loolu waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moom <laughs> portar ki yàlla mais ñun on a de sérieux problèmes wallahi on a de sérieux problèmes ñun <laughs> Allahu akbar léegi oh, waxtu waa waxtu waa ngay jàll ndekete <laughs> ah kon nag nañ yem ci waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi fi ñu fi fi ñu yem a baax tamoo neex kon nañu wax ñun ñëpp ha um ba bii di ñëw taal ñëwal wala maa ngi xul jàppal ah ba bii di ñëw ñu xool ah lan la ko saxaaba yi fa teewoon <laughs> te yàgg ci daara ji mooy yàgg ànd ak yonent bi alayhi gis kii di dooru ñëw taxaw fële di yuuxu yonent bi alayhi salaatu salaam nan lañ koy corriger ñu xam ne kon boo nekkee seeni mbokki taalibe am ñoo xam ne ñu bees lañ di comporté woo ak sëriñ bi ak jàngalekat bi loo xam ne du noonu waru ngeen a xaar bi di ko corriger yéen